wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaam. ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi. ñu ngi woon tàmbali woon nañ tarjama Seydina al Xuseyn seydina alxusayn ibn ali ibn abi taalib wa faatima bint rasulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam gisoon nañu li nga xam ne kañ la juddu waxoon nañ leen ci luy wane cofeel gi nga xam ne moom la ko aleyhi salaatu wassalaam bëgge woon moom ak magam di seydina al xasan ibn ali ibn abi taalib ginoon nañu taxaw ci côté boobu bi gis tarjama seydina al xasan ibn ali radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu doon li gën a dëgër mooy ne l'an quatre juddu muy ci <clears throat> ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu ci weeru sha'baana ci weeru Shaabaan ah, gisoon nañ ne li mu doon nekk tu tànk jële na ci maamam di aleyhi salaatu wassalaam te biñ ci mujj woon gis moo doon xadiis boobu nga xam ne mooy wax ci fadlu as-salaatu nabi ngëneelu julli ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ak quand même ñàkku ak yi ka nga xam ni dégg nañuy ñuy tudd yonent bi alayhi salaatu wassalaam te daldiwul julli ci moom ah, moom Seydina al loolu lañ gisoon ñu waroon a continuer taala bi nga xamante ne nii ci la yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi génn àddina moom rayxaanato alxusayn ibn ali ibn abi taalib mu ngi amoon six ndax alayhi salaatu wassalaam maata fi awaa'ili shahri na fi awaa'ili as-sanati ihdaa muy début wu onze ci la génn àddina moom boo compter quatre yi nga xam ne mooy l'an ci gàddaay bi ba début l'an 11 mooy daanaka l'an 10 fin wu bi l'an 10 jeexee dugg ci l'an 11 dangay am 6 ans euh, mu nekk ci keppaaru baayam Seydina Ali bin Abi Taalib wa kadhalika di as-sayyidatu Fatima waaye yonent bi aleyhi salaatu bi mu génnee àddina lañ ci teg rek mu ñàkk ki nga xam ne mooy yaayam di saydatu Fatima comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi woon annoncé ci xadiisu saydatu aisha bint siddiq radiallahu an iljami ne ko mooy kii ki koy njëkk a si moom aleyhi salaatu wasalaam bu génnee àddina ki koy njëkk a si ci waa këram mooy as-sayyidatu zahra faatimatu radiallahu taala anha wa ardaaha moo tax jële na nag ci yaayam moom Seydina al-Xuseyn ci ki nga xam ne mooy yaayam malgré yi mu doon nekk daw muy as-Sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam bi nga xam ne moom day nettali moom Seydina al Xuseyn comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam al Xatiib al ko ci taarixu Bagdaad boo demee it al Ibn Asaakir indi na ko ci taarixu Dimashq moom Seydina al Xuseyn muy nettali radiyallahu taala anhu wa ardaa bi xadii ci sanad boo xam ne qaala fiihi anhu al imaam al xaafiz ibn Hajar sanaduhu saxiix këne sanadam bu wér la ah nii la ko ëndee ci al isaaba moom al imaam al xaafiz mu ne wa qaala yaxya ibn said al ansaari mu ne yaxya ibn said nee na al ansaari na woon sëriñu imaamu maalikin ibn anas imaamu daaril hijra di yaxya ibn said al ansaari radiyallahu anhu an ubaydillah ibn xunayn mu jële ci ku ñu naan ubaydillah ibn Hunaynin qaala mu ne xaddasani alxasanu ibnu caliyin mu ne ki ma nettali mooy alxasanu bnu cali radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma seydna alxasan mu ne mooy nettali ah seydna alxuseyn dox man seydna alxasan <laughs> Seydina al Xuseyn am mooy rakk ji waaw mu ne moom mooy nettali ki nga xam ne mooy Ubaydillah ibn Hunayn mu ne moom Seydina al Xuseyn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma mu ne ataytu Umara wa huwa yaxtubu ala al minbar mu ne boobu mu ngi nekk tout tànk xale la woon nee na dama dikkal Seydina Omar mooy bi mu nee xalifa bu dee jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam six ans la amoon xilaafa Seydina Abu Bakar deux ans huit ans nee na après Seydina Omar Thiel nee na dama dikk gis Seydina Omar nekk ci wa huwa xaalam mooy yaxtubu mu ngi doon xutba alal minbari ci kaw minbar bi fa sa'idtu ñépp a toog jàkk ji dal bari daldi yéeg gis seydna omar di xutba mu nee ma yéeg mu ngi nekk tuut tànk mu yéeg bërëb bii du bërëb bu bees ci moom ndax fii la doon fekk maamam aleyhi salaatu ci minbar bii Seydina Umar ibn al taxaw waaw nee na bi ma gisee muy xutba ci minbaru yonent bi alayhi salaatu salaam fa sa'idtu ilayhi man al-Husayn ci moom fa qultu ma ne ko inzil an minbari abi wadhhab ila minbari abik ma ne ko mais yow mais wàccal sama min baru bàyyi bokk sama min baru maam fii sama maama fi doon ne lu tax nga fii ne yow demal xanaa demal ci sa papa min baram nga nekk fa mais min bar bii fii moom Seydina Muhammad mii sama maam moo fi doon ne <laughs> waaw sama sama min baru maam bii doo ko bàyyi wàccal sama min baru doo dem ci sa min baru <laughs> sa min baru bàyyi <laughs> fa qaala Omar Seydina Omar ne ko nee na Seydina Omar ne ma man al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu lam yakun li abi minbarun Allah ñëwul e eh. mais ko ne gii lu muy wax nii kii ka ñàkku kii kii kii kii kii mais way yow déggal ma lii rek rek ëf nopp bi déedéet <laughs> déedéet hein waaw nee na seydna al xusayn radiyallahu anhu nee na fa qaala omar seydna omar ne ma radiyallahu anhu lam yakun li abi minbar ne ko yow xanaa xamoo ne man sama baay alxataab lam yakun li abi minbar masula am minbar <laughs> waaw masula am minbar wa axadanii fa ajlasanii maahu uqallibu xasan bi yadi nee na après mu yëkkati ma mu jël ma toogloo ma ci wetam fi mu taxaw ci minbar bi di xutba mu toogloo ma foofu nee na uqallibu xasan bi yadi maa ngi doon wëlbati ay xeer yu sew ah yoo xam ne maa ngi ko yoroon ci sama lox ah wala ab xeer wu sew bu ma doon wëlbati di ci fox di ko wëlbati mu continuer moom Seydina Omar di xutba nit ñi waaw fa lamma nazala intalaqa bi ila manzilihi nee bi Seydina Umar radiyallahu anhu wàccee mooy bi mu xutbaa ba pare ba def lañuy euh, bon la leen tax a nekk ca jàkka ja nee na mu ànd ak man ñu dem këram moom Seydina Umar maak moom al-Husayn fa qaala lii mu ne ma man àllamak mu ne yow kan moo la wax li nga wax sànq fa qultu ma ne ko wallahi ma allamani ahad waat naa ci yàlla kenn kenn waxuma dara man maa gis ne rek fii comme que sama maam laa fi doon gis ma gis la fi yow te ma xam ne yow mooy xam na ñi nga xam ne ñoo bokk ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne ay doomam la ñoo koy xam na ko waaw ma gis la fii ma ne man kenn waxuma dara <laughs> ma ne rek demal kon ci sa minbar kii bàyyi di keneen ki ki la jur xanaa nga dem ci min minbaram rek mu ne kenn na xamaluma lool kenn waxuma dara man maa ko wax qaala nee na Seydina Omar ne ma man al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu yaa bunay ey doom sama law ja'alta tarshaana tarshaana law ja'alta tarshaana ne ko yow samas ndoom bëggoon naa lool nag ngay ngay ñëw ci man mooy nga fiy ñëw ma lay gis comme ni may gisee ñeneen ñi bëgg naa di la gis dafay bari ñooy bari di ñëw di di ñëw ci man xaala Seydina al nee na après bon après ma dem biñ paree après ma ma dellu ma dem nee na am benn bés comme que nee na ma kon naa fiy ñëw bon am naa bon léegi <laughs> mooy man am naa audience bu am naa kii boo xam ne nu mu tudd laissez-passer boo xam ne pour gis amirul mu'minin soxlaw ma kon di parce que xam nga euh, boo nee bone ak noo jege sphère politique bi wala sphère dirigeant yi même ñi nga xam ne sax euh, ci monde sëriñ si léeg-léeg gis ki ñu naan xalifa bi mën na jafe waaye Seydina Omar moom meluloon noonu yaa man raa Omar ah taksuuhu burdatuhu wa zeytu udmun lahu wal kuuxu ma'waa yawma ishtarat zawjuhu alxalwa fa qaala laha annaa laki thamanul thamanul xalwa fa tashriiha hmm yaa man raa omaran ay ku gisoon Seydina Omar tak suuhu burdatuhu la mu la ko la ko muur mooy la mu gàlloo mooy burdam boobu la ñu ko xamee yéreem soo sële waaw wa zaytu udumun lahu diw la doon zayt moom la doon diw wal xuuxu mawaahu fa mu doon dëkk boo ko gisee par rapport ñun ñii dañ naan mais lii saa yi grotte bii nan la fi nit di dëkke ñuy wax ñu naan mooy amirul mu'minin waaw waaw ba mu ne bis ba mu ne soxnaam si yow ishtarat zawjuhu al halwa fa qaala laha soxnaam yi jënd ay gato yu rafet waaw présenté ko mu ne ko waa ñun moom waa am naa la naa walla am naa la ci samanul euh, euh, euh, halwa fa tashriha waa soxna sama fan nga jëlee fan lañ jële ñun ñii fan lañ nan lañ amee bay ma a jënd gato yu neexe nii ta gato yu rafete nii ndax mo ndax mosu mu wax mu ne ko delloo ko lépp lu des nga def ko ci baytu maalul muslimin Seydina Omar newul koo xam ne ku jafewoon gis la déedéet daroon nekk ci mbedd mi tëdd sonn di dallu waaw moo tax bés ba ko waajam gisee <laughs> waaye nga jóge woon ca dëkku Kisra ca Kesrowe di seet si ne amirul mu'minin lay seet jiitu jullit ñi nga xam ne lëmbe nañu dëkk mooy ne fépp puissance mondiale yi fi newoon Byzance muy Rome Rome byzantin ak ki nga xam ne mooy kes pes perse empire perse ñoom ñépp di na leen jaaxal naka noonu Égypte Muqawqis Najashi waa ji ne ñu yónni ko mu dem war a gisi délégation ki nga xam ne diplomatique mu war a gis amirul mu'minin mu ñëw laaj Medina ñu ne ko bi ngay ñëw amoo ko romb muy ne am na garab goo fële ca buntu dëkk ba amoo ko romb mu tëdd foofu ñu ne mu ne waaw ñu ne ko kooku mooy amirul mu'minin bi ngay seet mu ne xanaa kay déedéet non lii c'est impossible ñëw tiim ko ne waaja ne ni Seydina Omar wallahi xakamta fa adalt aay waay àtte ga lii nag mooy vraiment yow moom jiite nga nit ñi bi nga leen jiitee nga maandu ci sa àtte loolu moo tax ba nga tëddee fa ninta nga nelaw nga mën a tëdd fii di nelaw ñun suñu benn njiit daa xalaat loolu même mu dee ne nañu ne mooy shaham shah mulukul malikul muluk même ñemewul fanaan ci mbedd mi wala muy tëdd tar fatal ay ni gaay dañ koy lijjanti waaw gaay dañ koy lijjanti moom muy nelaw noonu moo tax moom naqarul woon a gis Seydina Al-Husayn nee na comme que nee ma ma ñëw mën naa fi bari lu may ñëw mu ne fa yow yawman ma dikkal ko benn bés nag pour gis ko moom seydna Umar radiyallahu anhu mu ne wa huwa xaalin bi Muawiya bi ma agsee ci bunt bi ma seen ñu gis ne ndeke peut moom da koo gis wala ki mu fekk ci bunt bi moo ko wax nee na mu ngi wéet ak nekkoon mooy liñ doon wax nekkoon en aparté di waxtaan ak seydna Muawiya radiyallahu anhu ndax seydna Muawiya dafa bokkoon ci les grands gouverneurs de seydna Umar Seydina Muawiya Seydina Omar moo ko faloon gouverneur Sham te loolu leerawoon nañ ko bi ñu gis tarjama Seydina Ousmane ci kazzaabuuna yi nga xam ne kàccikat yu ba mag yi daan dafa jël ay njabootam rek fal leen naan ku mel ni Seydina Muawiya Seydina Ousmane deful ne Seydina Omar a ko fal faloon parce que dañ naan mbokkam la mbokkam la waxoon nañ la boobu que Euh, yonent bi alayhi salaam ci boppam li mu salarié ci waa banu umayya seyna Uthman salarié wul lu ëpp loolu te li ma loon nañ la kaddaabuna yi ñi ñuy wax li ma loon nañ la wax la lii la wax nii lañ wax la jamono yonent bi yi salaam ñi nga xam ne ci waa banu umayya ñoom la ñoom la faloon ñu gis ne nombre bi c'était pareil kon loolu minal min min min loolu bokk na ci kadib yi gën a wóor yi gën a leer waaye bon bu dee en face gars yi di wax lu leen neex euh, au lieu mu mën a am ñu taxaw wan leen dëgg ji ne leen lii ngeen di wax wuute na ak li am amul ñépp jàpp ko comme argent comptant alors que ñoom loolu saraabun bi qi'a la yahsabuhu dham'anu ma'a seen wax yooyu yépp njunux la rek bu nekk ci pàkk aji mar gi bu ko séenee fu sori ba jàpp na fële lële muy seen ndox la ba daw si gaaw ñëw ak maramay yokk ndax def nay effort ngir naan si mu fekk fa ndeke du dara bu ko dikkalee du fa fekk dara waaw mooy wax yooyu abatil yooyu ñuy ñuy tasaare naan qad rawahu al imam ibn jarir wala ñoom diw ak diw waxoon naa la côté boobu li ma la waxoon ne la gaa yi introduction am sax liiruñu ko walla iyaadu billaah mooy Seydina Muawiya gouverneur u Seydina Omar la woon moom la tegoon Sham parce que loolu gisoon nañ ko euh, euh, magam la fa tegoon mu génn àddina bon ba muy mu mu mu door a fal Muawiya waaw radiyallahu anhu ba Abu Sufyan naan Seydina Omar ne ko ba mu koy jaale si Seydina Omar di ko jaale ci doomam ji génn àddina mu naan ko mu naan ko kan kan kan nga fa teg nag mooy kan nga fal palaasam comme que génn na àddina moom Abu Sufyan Seydina Omar ne ko Muawiya laa fal laa def mu remplacer ko Abu Sufyan ne ko rafetal nga de ay waay waay jokk nga bokk te rafetal yaa amiral mu'minin Seydina Omar radiyallahu anhu nee na Seydina al-Husayn nee na bi ma agsee maa ngi fekk mu ngi nekk ak Seydina Muawiya la doon waxal moom la wéetaloon mu ne wabnu Umar bil baab man bi ma agsee fekk am na ku ma fa fekk maa ngi fa fekk Abdallah ibn Umar ci bunt bi moom itam mu doon xaar ngir mën a gis baayam waaw mbir yi noonu la de amul saa baay la damay ñëw fee buntu bi dugg ah non non Seydina Abdullah ibn Umar bi mu ñëwee baayam wéeteeg Seydina Muawiya moom mu soxla ko dafa taxaw ci buntu bi te taxawuñ teg seen nopp ci bunt bi ngir déglu non mooy taxaw foo xam ne ñoom du ñu dégg li ñu di wax waaye pour bu génnee ñu gis ne kii génn na ñoom ñu yëglu ngir mën a dugg c'était ça waaw ah. loolu lañu alquran jàngal ci teggin boo demee ci suuratu Nuur bu ñu dugg naka la dugg ci kër yi naka la ñuy dugge ci néeg yi ak waxtu yi nga xam ne dañoo war di yëglu waaw mawlana ibn umar huwa aydan mimman rabbal mustafa wa kafa moom itam dafa bokk ci ñi nga xam ne min sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam mi nga xam ne moo leen yarta ku mu yar doy na nee na man seydna al bi ma ñëwee maa ngi fekk ibnu umar nekk ci bunt bi muy Abdallah radiyallahu anhu nee na faraja ibnu Umar léegi biñ taxawee tuuti xam naa faraja nee na ibnu Umar moo njëkk dem bi muy dem bon mooy falaa ko fekk ñu taxaw tuuti après moom mu dem maanaam amoon na beneen soxla bu dox wala mu ne naa bàyyi ba beneen yoon comme que saa bàyyi pareegul moom fa nee na man al-Husayn farajaatu ma ma daldi man itam ma ànd ak moom bi muy dem moom Mawlaana Ibn Umar di dellu man it ma ànd ak moom ñu ànd ñun ñaar Ibn Umar ak al-Husayn Ali radiyallahu anhu ñuy dem ñu ñu dellu quoi ku nekk dellu fa nga newoon doxi say soxla mu ne fa laqiyani ba'd nee na ginnaaw lool Seydina Omar daal di dajeeg man radiyallahu gisaat ma ne ma mais fa lii mu ne ma mais lam araka yow waxoon naa la de aka neexoon ngay ñëw mais gisuma la depuis keroog. biñ bi bi ci minbar bi ba ñëwee ci kër gi ba léegi gisuma la Seydina al nee na ma ne ko qultu ya amira al-mu'minin inni jitu wa anta xaalin bi Muawiya wa raja'tu ma'a ibn Umar mu ne ko yow amirul mu'minin waaw yow ki nga xam ne yaay njiitu way ngëm yàlla yi loolu moo doon li nga xam ne moom lañ doon woowe Seydina Omar moom lañ ko njëkkoon di woowe Seydina Abu Bakar doonuñ ko ndax yaa amiral mu'minin waaw même bu dee am na xadiis bu da'if bu ñëw ne am na kii Usmaan ibn Mad'un <laughs> léegi kan moo fàttale ko Seydina Usmaan ibn Mad'un <laughs> ay yaa ngi tee ngaa ba ñu dugg ci wulli ay mbóot yoo xamante ni nii fàtte woon na ah non non wulliwu ma dara damaa laajte kese <laughs> wuñ ñëw benn mbóot non ah, Abu Taalib Abu Taalib bàyyi xam la Abu Taalib kii la nijaay la ci moom Seydina Usmaan ibn Maz'un bokk na ma fàttalil tuuti bokk na ci njëkk a jóge Makka dem Habasha ca gàddaay ba ba ñu déggee histoire ne waa Quraysh dugg nañ ci lislaam ñu ñëwaat ba mu ñëwee Abu Taalib moo ko yiiroon yaa ngi fàttale ko lool ah, kooku mooy Seydina Usmaan ibn Maz'un eh, radiyallahu ta'ala anhu te mu génnoon àddina yonent ma lay saab dencoon ko te ndaw sa jógoon naan man de shahaadati sama seede bi may seede ne ci yow ci yow de mooy anna allah akramak këne buur yàlla de moom teral na yonent ma lay saab ne ko ah, <laughs> yaay wax loolu <laughs> ah bokk boobu dafa bokk ci ñi njëkk génn àddina saxaaba yi njëkk génn àddina fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakina afdal salaatu wasalaam ñu njëkk koo denc al baqiya al xarqat ah yeneen ma lay saar saar ne ndaw si ah yaay wax lool yaay seede lool ci moom mu ne waaw mu ne ko yaa rasuulallah ana lay doon bu yàlla teralul sayyidina Usmaan ibn Maz'un mii ana lay teral yeneen ma lay saar saar ne en tout cas li ma leeral li ma leer yépp taba xam mooy qad ataahu al moo Usmaan ibn Maz'un mii de certitude lu leer li suñu boroom doon ñu dig moom dikkal na ko muy dee ak la nekk ca gannaaw dee loolu moom moom moom loolu dikkal na ko mu ne kantaa man man rasulullah xawma waaw ah, laa adri xawma ana lan la buur yàlla di def ci man xawma ko man waaw hee eh, ndaw si ne tey laay mujjee setalati benn nit laa wax hii hii à partir d'aujourd'hui dootuma wax kenn lii ma wax waaw moo tax am njortu bu rafet ci sa boroom rek waaye bul dogu de waaw waaw bul dogu bul dogu ndax loolu mbiru yàlla la waaw mbiru xaybu moom nañ ko bàyyeeg suñu boroom subhaanahu wa kon euh, euh, Usmaan euh, am na xadiis bu da'if bu ne moom lañ jëkk moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam woowe woon ne woon amirul mu'miniin waaye loolu comme niñ la ko waxee rek xadiisun daif Seydina kii e, Seydina e, kii e, Omar lañ doon woowe amirul mu'minin lañ doon woowe amirul mu'minin Seydina al-Husayn nee na ko yaa amiral mu'minin bi ma nee yow gisuma la depuis boobu gisuma la de nee na ma ne ko yaa amiral mu'minin inni jiitu wa anta Xaalid bu Muawiya ne ko dikk naa sax man ñëw naa de yaa amiral mu'minin ñëw naa ne dama ñëw fekk nga nekkoon ak Seydina Muawiya ak Muawiya waaw moom ngeen moom nga nekkaloon bi léegi nag farajantu ma Ibn Umar après ma dellu euh, ak ki nga xamante ne nii mooy euh, ibnu omar di sa doom moom mooy kon moom moo xam ne ah kon sama doom ji mu ngi woon ci bunt bi doon xaar euh, léegi nag <laughs> seydna omar na ko seydna omar radiyallahu anhu ne ko anta axaqu bil izni min ibnu omar fa innama anbata maa tara fi ru'uusina allahu thumma antum mu ne ko yow mii yaa ginoon a yey nag ci ñu jox la ndigal nga agsi que Seydou que que Ibnu Omar di doomi Omar muy sama doom man mooy yow maroon ngaa laaj ndigal rek maroon ngaa laaj te yëglu mooy nga yëgle nga yëglu rek ne yaa ngi fi boo fi newoon yaa ngi fi yow laay ma accueillir la waaw. waaw boo ne woon yaa ngi fi rek ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma accueillir la ndax yow yaa gina yeey ñu jox la ndigal nga agsi ka ki nga xam ne mooy ibnu Umar ibnu Umar kii nu mu tudd Euh, euh, Usmaan ibn Maz'un ci jiwaaru kële la woon pa pa pa pa Abu Taalib al-Walid ibn al-Mughira waaw ba al-Walid di wax naan ko ay hé mu ne ko wayow saa yi téewaatal sa jiwaar quoi voilà <laughs> voilà dafa <laughs> ah, Quraysh di balbal mu naan leen bo gaa yi naan ko ay condition yi mu ne ko saa yi téewaatal sa jiwaar quoi <laughs> waaw loolu yi du mun moo wéra pa Abu Taalib <laughs> voilà euh, kii mu nekkoon kon Seydina Umar ne ko yow yaa gina yeey al-Husayn yaa gina yeey anta ahaqqu bil idn min ibn Umar yaa gina yeey ñu permettre la nga agsi que sama doom ibn Umar ne ko nag xanaa xamoo ne fa innamaa dëgg-dëgg yow al ambata maa taraa fi ru'usina gis nga suñu karaw yii nii nga gis suñu bopp yi bi jaaw gi ci ne hein li tax mu mel nii mooy allah buur yàlla waaw nekk ci chantier buur yàlla yi daal ak di ut ngërëmam fu ñu tollu moo tax li sax ci suñu kaw bopp yii buur yàlla summa ginnaaw moom borom bi antum yéen waa ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam suñu coono ñi dal yépp pour am ngërëmu buur yàlla pour am tamit yéen seen ngërëm waaye mooy nekk ci seen service ak nekk ci li nga xam ne ndax ana kan man ahfar kan moo gën a téye jàpp ndénkaane yonent bi aleyhi salaatu salaam que Seydina Omar radiyallahu anhu illa Siddiq ah part Seydina Siddiq ana moo gën a téye dénkaane yonent bi alayhi salaatu salaam en de moom ku dul Seydina Omar ibn al-Khattab moo tax mu ne boo gisee suñu karaw yii li ci sax suñu bopp yi nii mooy Allahu moo tax summa ginnaaw moom antum yéen du lii rek yonent bi alayhi salaatu salaam doon dénkaane wa inni taraktu bàyyil naa leen bi muy wax naan maa loo xamante ne nii lan tadillu in abadan in in an in in tamassaktum be kitaaballah wala kitaabullah naa leen loo xamante ne nii du ngeen sànku ba faw feek yéenañ ciy mooy yéenañ ciy téye muy kon kay li tax suñu bopp yu mel nii mooy allah ndax kitaabullah huwa kalaamu rabbil alamin mooy waxu borom bi subhaanahu wa taala li mu namm ci ñun ak li muy xaar ci ñun foofu lañu ko wax te tamit li lay may ngërëmam yépp ci téere boobu la ko def kon nag moo tax suñu bopp yi lii nekk suñu kaw bopp yi looloo tax summa antum ginnaaw gi yéen te loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon udhakkirukumullah fi ahli bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ahli bayti maa ngi leen di ragal loo ci sama waa kër maa ngi leen di ragalloo loo yàlla di leen fàttali borom bi subhaanahu wa taala ci sama waa kër maa ngi leen di ragal loo yàlla di leen fàttale di leen fattali ci sama waa kër kooku ngénkaane lool kan moo ko gën a dégg dégg gin ko jàpp sayyidina Umar ibn al-Khattab la ahad illa as radiyallahu anhuma moo tax mu na ko fa innama ambata ma tara fi ruusina allahu thumma antum eh, xam nga Seydina Omar waxoon na ko ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam peut-être que muy xissa boo xam ne peut bon ko fàtte duma la tenir rigueur parce que <laughs> affaire dama xaw bari mooy ci fatxu Makka bi ñu ubbi Makka euh, Seydina mooy Abu Sufyaan bi ñu bi biñ ko jàppee indi ko bi mu génnee ñoom Seydina Budayl ibn Warqa Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu ak Hakim ibn Hizam di xool parce que bon am na intuition bu makk ni Abu Sufyaan daal liñ jële Medina comme que ñoom yàq nañ accord Hudaybiya yi mu dem kenn faale wu ko mu ne ko fa tane daal mooy Seydina Omar non Seydina Ali moo fa tane moom moo ko gisuñu lu dul ne dala moo ci tane li yow faalewu la moo ci gënoon a dur envers ñun waa Quraysh nee na ki ci tane daal mooy Seydina Ali ndax ba ma demee au minimum wax na ak man nee na nee na ma ma def lii ñu ne ko lan la la wax ñu def mu ne nee ma moo ma ne génnal <laughs> nga wax ne man maay sangu Quraysh maay kii ak kii mu ne mais kooku da doon fooy waa Quraysh ne Abu Sufyan yow contrat bi bii nga jëlee Medina Abu Sufyan yow gis nga kooku gat yow yow yow yow yow yow yow Ali ibn doon fooy. Eh, mooy bi ñu xelam ndawul moo tax chaque guddi da génn di xool est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul di ñëw ngir dal seen kaw ba ni mu génnee daje yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwoon ci fatxu Makka jege Makka noonu mu gis taal yu bari yooyu ay feu yu bari mu ne bu day li ñee bari nañ de mu naan ko ñee moom Xuzaa mu ne ko déedéet Xuzaa kay ñoo gën a néew li Xuzaa kay Xuzaa nan la mën a taale taal yooyu yëpp dañu ma tolloo Xuzaa ñee ñu bari nañ bañ jàpp ko. indi ko Seydina Omar ne <laughs> ne ko yow Abu Sufyaan yaa ni nii noonu bi yàlla bi <laughs> yow jaasi yàlla yi jëlaguñ place bi ñu war a jël ci yow. <laughs> Baal Abbaas daw daw daw daw yàkkam ci daw ci Yonent bi sallallahu alayhi ndax Seydina Umar du gis rek gaaw ngir jëli ndigal ci yonent mi sa salaatu salaam ngir ne ko jàpp nañ Abu Sufyaan ngir nga jox ma ko rek ma faat wax ma ndigal Seydina Abbaas daw ji daw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam Seydina Umar naan naan naan bàyyil ma faat ko Seydina Abbaas ne ko yow da yow daa fekk nekkul nekkul sa baay nekkul sa mbokk rek mooy mooy bokkam la buñ waxee noonu mooy. jegewu la yenn jege ñaale yi xam nga ñoom ñépp a bokk ñii ñépp ay ay ay ay ay sëtu Qusay lañ surtout waa Banu Umayya nii ak waa Banu Hashim dañoo jege lool waaw ah Abdu Manaf mooy seen maam balaa ngay agsi ci Qusay ibn Kilaab nu Murra <laughs> ah léegi ñoom euh, waxoon na loolu yonent bi aleyhi salaatu jour bi ko Seydina Abbas ne yow daa daa fekk dadul dadul doomu Xattaab rek wala mbokku Xattaab wala sa mbokku direct na kon daa nekkul sa mbokk direct rek moom Abu Sufyaan moo tax nga bëgg ñu faat ko nii yonent bi saa saa di leen déglu ah, <laughs> Seydina Omar ne al Abbaas ibn Abdul Muttalib ne ko yaa yaa Abbaas ne ko Abbaas <laughs> yëgal ne gis nga man yow yow Abbaas surtout moo ma gënal fopp tuuba Xattaab mi ma jur laa wax gis nga xattaab bi ma jóg xam nga xattaab moom faatu na ca ca avant l'islam moom ma moom moom moom moom moom moom bokkul ca l'islam mu ne ko man yow al abbas nga tuub sa dugg ci lislaam ci laa gën kontaane buñ ma ne woon mooy comme si buñ ma ne woon yaa Omar choawa ni radiyallahu anhu tànn est-ce que Euh, ah, euh, kii euh, al abbaas ibn abdul muttalib dugg ci lislaam moo la gënal walla sa baay bi la jur yow omar bi xataab dugg ci lislaam mu ne ko man nag yow yow al abbaas nga dugg ci lislaam sa dugg ci lislaam moo ma gën a bégloo fopp dugg lislaam ci alxataab bu doon defoon na ko bi ma jur lu tax parce que lu ma xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo ko neex te loolu mooy li nga xam ne moo ko gërëmloo te mooy li ko kontaan loo allahu akbar allahu akbar yonent bi alayhi salaam muñ xam ne laqad sadaqa ñoo xam famille yonent bi alayhi salaam ak bi nga xam ne moom la leen moom lañ leen war lool wa kadhalika Siddiq loolu loolu def waaw loolu loolu def kon mu ne ko yow alxusayn anta axaqu bil idni min ibni umar radiyallahu anhuma ne ko yow yaa gine yey ñu lay jox ndigal nga agsi këpp ibnu umar mi nga fekkoon ci buntu bi di sama doom <laughs> voilà fa innama ambata ma tara fi ru'usina allahu thumma antum waaw moom euh, Seydina al Xuseyn noonu la ko Seydina Omar fonke woon ak njabootu yonent bi alayhi moo tax te waxoon nañ ko ci euh, bi ñuy gis tarjama magam radiyallahu anhuma al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jamii kene Seydina Jaafaru Saadiq di sëtu Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon nañ la ko jotaay bii weesu seydina jaafar ibnu muhammad muy al baaqir ali ibnu al xuseyn di abidin di ali di zeynul abidin ibnu al xuseyn doomi al xuseyn gis ibnu abi taalib dafa soroo jële ci baayam di muhammad muhammadul baaqir ah moom seydina jaafar as saadiq mu jële ci baayam di seydina muhammadul baaqir radiyallahu anhuma mu ne anna umara ja'ala lil xusayni mithla ataa'i aliyin waaw ah seydna omar sey eh, jaafar eh, mohammadul baqir seydna mohammadul baqir rahmatullah alayhi mu ne mu ne seydna omar radiyallahu anhu bi mu nee xalifa dafa defal seydna al xuseyn comme mooy prestation yi ñu doon joxe yi nga xam ne alal yi doon ñëw ñu koy séddale te waxoon nañ la ñi féete woon kaw ñooy waa ahlu badr akaabiru saxaaba ka seydna ali wa usmaan wa talha non wa naam wa talha wa wa sa'd wa sa'd ibn abi waqqaas radiyallahu anhu ak ñu mel noonu ak ñoom sa'd Itbaan ibn Maalik wa kaana min al-badriyyiin ñu mel noonu ñoom ñoo doon ëppale mu ne moom Muhammadul Baaqir mu ne radiyallahu anhu mu ne Seydina Omar dafa defal Seydina al-Husayn comme li mu doon jox maa baayam di Seydina Ali ibn Abi Taalib gisoon nañ ci waaye bële biñ gisoon ci bi ñuy gis Seydina al-Hasan riwaay bi dana woon alxaqal umaru alxasana wal xusayn dafa jël seydna alxasan ak seydna di leen jox lu toll ni li muy jox waa Badr comme seen bàyyi di seydna Ali ibn Abi Taalib ñoo yemoon képp ndax lan li qarabatihima min rasulillah ndax ñoom ñaar jege gi nga xam ne noonu lañ jege woon yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah, ma Ma'mar day nettali jële ci al imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi mooy xadiis boo xam ne mursal la euh, Seydina Umar euh, euh, az-Zuhri mu ne parce que Seydina Zuhri en fait dajaw mooy wul ci Seydina Umar radiyallahu anhu moom ci taabi'i yi la bokk mais ci taabi'i yi nga xam ne ñoo féete suuf moo tax moo ay ñoom Seydina Anas radiyallahu anhu ñu ay sëriñam ak ñooñu ak ñoom comme Ibnu Umar yi mais kantaa ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu non moo tax mursal la euh, mu ne anna Omar kasaa abnaa as-saxaaba wa lam yakun fi daalika maa yuslihu lil Xasan wal Xusayn fa ba'asa ilal yamani fa utiya bi kiswatin lahumaa fa qaala al'aan taabat nafsi allahu akbar ah comme li nga xamante ne nii moom la euh, mooy liy dëggal tey gën a wane li nga xam ne moom lañ doon wax sànk ndénkaane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni ci Seydina Omar radiyallahu anhu wa kadhalika as-sahabatu ajma'in ñoom ñépp niñ ci taxawe woon euh, du gisoon nañ Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu lim doon def ak Seydina Abdallah ibn Abbas wa huwa min itrati rasulillah huwa aydan ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mawlana tarjumanul Qur'an ha moom Seydina gisoon nga Seydina Zayd ibn Thabit ni mu doon doxalee moom nee na man Ibn Umar man bokk Ibn Abbas dama doon ñëw fekk Seydina Zayd nekk ci biir du ma du du ko ñëw di déranger waaw parce que maa soxla déedéet bu ma ñëwoon fekk mu jàpp ci buntu kër gi laay tëdd ngelaw yeeg suuf yi muy yóbbaale yépp sama kaw lay jaar ba mu génn gis ma mu naan ma ne looy def fi yaab na yab na ammi rasulillah ana looy def fii yow mi nga xamante ne yaay doomu bàyyi texu yonent mi alayhi salaatu wassalaam dal Abbaas ibn Abdul Muttalib lan lay def fii ne ko yow boo ñëwee lan moo tee nga nga nga nga ñëw ba la tere woon nga nga yónnee ma nit ma ñëw man maa dikkal man Zayd ibn Saabit mu ne ko déedéet ñun nii lañ ñu jàngal ñuy doxalee suñu boroom xam-xam Seydina Zayd ibn Thabit fóon bopp bi wala loxo bi ni ñun itam nii lañ ñu dig nii lañ ñu digal ñuy doxale ahlu bayti rasulillah waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi nii lañ ak ñooma ah, radiyallahu anhu te dinañ gis Seydina al-Husayn mi ci kanam ci kanam dinañ gis benn saxaaba an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ni doxale allahu akbar nga gis ñooñu ñoo téewoon udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti xam ne thaqalayni yooyu muy kitaab allah wa itrati ahlu bayti ñoo ci téewoon xam ni nga xam ne mooy seen gëdd ñu jox leen imaam zuhri da ne rahmatullah alayhi sayyidina umar radiyallahu anhu kasa abnaa as-sahaaba ñu ne ah, ci la kiswa jóge mooy daf leen a solal waaw doomu saxaaba yi radiyallahu anhum Seydina Omar doon def lool mu jënd ay piis yu bari doomi saxaaba yëpp mu jox leen allahu akbar liñ naan mu tuuse leen bu doon tey tuuse leen ay ay yére waaye walam yakun fi dhalika ma yuslihu lil Hasan wal Husayn radiyallahu waaye li mu joxe yére yi daal mu gis ne yére yi amul loo xam ne daal yella te nekk na lu yéwén loo xam ne ngir ñaari sang yi daal Xasan ak Alxuseyn ah, nag ñii nag ñooy ñooy doomu yonente mi aleyhi salaatu salaam huma rayhaanataa mina dunya salawaatullaahi wa salaamuhu alayhim ajma'iin eh, mu xam ne bon yére yii moom mu gis ne amul daal maa la nga xam ne ci yére yi yuslihu mooy yëwén lil xasani ñeel seydna al xasan wal xusayn ak seydna al fa ba'atha ila al mu yónnee yaman ne nañ dem yaman nañu dem yaman utali ko yére yu dàq yu rafet yu baax yoo xamante ne nii pour ñaari ñi pour Seydina al ak Seydina al nee na ñu fa utiya bi kiswatin lahuma waaw waaw est yaa ngi imaginer affaire yi ni mu gis nga entre Yaman ak Medina ni ak mu sore Yaman a gina sori Makka ah. gis nga Makka ak Medina ni mu sori Yaman nag suufu Makka la ca suufu Makka la ne Omar yére yi ma jox doomu saxaaba yi moom yellul gisuma lu ci yàlla pour sam pour ñaar ñi waaw mu yónni ba Yaman ak ni Yaman bi sore te ta gëléem nañ doon deme maa fas wala mbaam mooy li leen tax du lenn lu util leen ma ay yére pour ñaan pour ñaari sang yii pour alxasan ak alxuseyn dem leen nag ba yaman ngeen seetil ma yére yu mel noonu yu baax waaw yoo xam ne kon lool dalay wan ne yére yooyu ñooy dàq yi mu jox ñeneen ñi te ñooy gën a baax yi mu jox ñeneen Allahu akbar <laughs> fa utiya bi kiswatin lahuma ñu dem ba foofu indil ko yére yu mel noonu yére yu rafet comme moom ni mu ko bëgge woon Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu gisee yére yi ñu indil ko ko mu xool xam ne ah waaw kay lii waaw kay lii waaw ah, lii moom waaw kay xanaa yii mais yële moom déet waaw kay fa qaala mu ne al ana nafsi léegi nag sama xol a ngi war a dal waaw lu doon dalal seen xol gërëm loo ñi nga xam ne ñooy ñi yonent bi alayhi salaam waxoon man ahabbani falyuhibbahuma képp ku ma sopp man alayhi salaam na leen sopp ñoom ñaar ñi allahu akbar mu ne al aana léegi nag bi ñu ma indilee yére yii ma war leen koo jox te moo moo gën a pour ñoom taabat ci lay door a teeye nafsi sama bakkan ci lay door a ame nag nekk ci kéetu allahu akbar allahu akbar mu ngi noonu de ah hein xam nga eh, waxoon nañu nettali yonent bi aleyhi salaatu salaam ci eh, bi ko yéeféeru najraan yi dikkalee foog foog foog naa waxuñu ko woon yéefaru najraan yi mais ay chrétien lañu woon muy askofu najraan hein si gisoon nañ non gisoon nañ euh, non dañ ko waxul woon ci Euh, euh, waxuñ ko woon ci tarjama Seydina al-Hasan mais ci tarjama kii la woon euh, non ci ci ci bi ñuy gis wufuud yi chrétien na jaan yi al-Aqib wa Sayyid bi ñu ñëwee nekk kilifaay waa Najraan gënoon nañ ci délégation yi yonent bi aleyhi salaam daal di leen proposer l'islam gaaral leen ko euh, gaa yi ne mais ñun gëmoon nañ bu yàgg ah yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen waxu ngeen dëgg waaw yéen waxu ngeen dëgg nan ngeen mën a wax ne kunna muslimayni qablak non seulement ñu ne eh, dañoo gëmoon ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam yow bañ nekkee ba ñun bañ nekkee jullit yow daj ko boo ko woon am yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen kadabtuma waxu ngeen lu wuteeg li am wax lu wuteeg lu am te nettali bi qad dhakarahu al imaam al imaam ibn Hishaam rahmatullah comme ni ñu ko gise woon euh, te noonu euh, imaam Ibn Sa'd tamit daal dina koy tudd gisoon nañ ko ci al-Bidaaya wa Nihaaya tamit tuddoon na ko bi ñu koy doon gis gaa yi ne ko kunna muslimayni qablak yow yonent mi alayhi salaam ñun ba gëmee yow gëma boobu ñoo la njëkk gëm yonent mi alayhi salaam ne yéen kalatuma waxu ngeen lu am innahu mana'a al-islaama minkuma thalath ne leen yéen ñii ñun riwaay bañ gisoon du riwaay bii lañ gisoon gisoon nañ ko mais par riwaaya bii nii mu ne léegi nañ indi bi boo ko muy gën a enrichir ah mu ne yonent mi alei satu salaam ne yéen innahu dëgg-dëgg mana al islaama minkum salat ni yéen kon li yéen wax demewul noonu parce que li li tere l'islaam agsi ci yéen mooy ngeen nekk jullit mooy ñetti mbir xawlu ko ah, ma ñoom nag ñoo ne woon kilifaay yi kilifaay chrétien wu najraan yi mu ne leen ñetti mbir moo leen teree nekk jullit qawlukum attaxada allahu walada wa aklukum alxinziir wa sujudukum lissanam ne leen leen ñett yi moo tere ngeen nekk jullit ñett yi nan mooy jullit manu nekk jullit ba pare boole yi ci xolom ndax yii nii manuñoo ànd nga gëm loolu daganal loolu que ni lii lu dagan la ci yow ba pare nga nekk jullit man nga nekk mooy wax ji ngeen ne ittaxada allahu walada wal iyaazu billah ni buur yàlla dafa jàppe dafa am wal iyaazu billah doom waaw wa qaalu ittaxada allahu walada kuffaar yi nee na ittaxada allahu walada indi nañ fu wax duur lañu rëy yoo xam ne ñoo ko créé ñoo ko famante du dëkk loolu benn la boo xam ne mooy tax yéen mënu ngeen nekk jullit ci kaw loolu wa aklukum al xinziir ak lekk ngeen di lekk mbaam xuux muy porc porc ah cochon yooyu noonu lekk gi ngeen koy lekk daganal parce que euh, dangeen ka nga laaj nga ne ma mais kon jullit bu lekk porc yéeféer la ma ne la non non mais bu ñëwee daganal ko ne goyow la mais daganal ñu ne ko déet sa way innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibu ha nga ne waaye yow malgré loolu lépp dagan na ñu ne la wax nee na innama dëgg-dëgg alxamru sàngara wax lool boole ci xinziir yooyu yépp sobe la ri salte la sori leen ko xaraamal ko ci nit ñi yow nga ñëw ne waa yow man jullit laa mais dagan na ah. nga daga ku képp ku daganal lu yàlla xaraamal huwa kaafirun walaw salla walaw saam walaw shahida yawma arafa waaw ci loolu duggaat ci lislaam kooku yéefér la waaw parce que loolu mooy indi nga gis boroom xam-xam yi buñ naan euh, bon wax ji ci kaw nii waxu yéefér la mais deful nit ka yéeféer sauf bu dee ne da koo daganal waaw lu yàlla xaraamal nga ñëw ni dafa dagan wuute nag nga ñëw def lu yàlla xaraamal mais tout en sachant que xaraam na mais man maa am faiblesse manumaa bàyyi bàkkaar bi loolu beneen affaire la waaw mais ki taxaw lu yàlla xaraamal nga ne dagan naa kooku mooy nekk yéeféer parce que dangaa bëgg a wax yow sa wax moo moo yow li borom bi wax nga weddi kooku yéeféer kon affaire baabu wa aklukum al xinziir ñoom dañ koy lekk ci kaw jàpp ne malgré li alquran suñu borom ne xaraam na ñoom ñu ne dagan mu ne loolu it day loolu day wane ne yéen du ngeen julli waaye wa sujudukum al sanam am na beneen seen sujóot gi ngeen di sujóot yéen ñaar li sanami ñeel xërëm bi ngeen def naan almasiix di ko sujootal fu ne defal ko ay kii naan loola notre seigneur Jésus yu mel noonu gaa yi wax masiixu yu ne yi wax loolu noonu di di sujjóot di ci sëgg ko def lu ne loolu tamit mooy ñetteel biy wane ni yéen du ngeen di xamalaa gaa na ko mais faman Abu Isa kan mooy bàyyi Seydina Isa yow laaj ko ne si bàyyi sa salaam suñu boroom wàcce inna mathala isa inda allahi ka mathali mooy aaya boobu mu ne misaalam seydna isa de fa buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ka mathali aadam dafa mel ni seydna aadam rek ni ñu ko bindee parce que ñoom li leen jaaxal ku faaru yée yéeféeru ñoom maa xalla amuñu xam-xam ñoom euh, rien que parce que lenn la lenn la hmm? parce que Seydina Isa moom radiyallahu anhu euh, alayhi wassalaam ñëw na te amul euh, baay rek ñu ne kon nag kooku kon affaire bi yéem leen dañ ne doomu yàlla la wal iyaazu billaah suñu boroom nag xamal neen ne bu ngeen yéemoo ci loolu am na lu ko gën yéem te ca boroom bi benn la ndax lépp ci lenn kese la taxaw mooy kun fayakun mooy ne yéen li ngeen li leen yéen ci say ci Seydina Isa almasih ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam ba ngeen ne yàlla la yëg leen ne inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Aadama xalaqahu min turaab thumma qaala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika falaa takuunanna minal mum falaa takun minal mumtariin fa man xaajaka fiihi min ba'di maa jaa'aka min al-'ilm faqul ta'aalaw nad'u abnaa'anaa wa abnaa'akum wa nisaa'anaa wa nisaa'akum wa anfusanaa wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kaadhibiin waaw suñu boroom wàcce aaya ne leen wax leen ne inna mathala Iisaa 'inda Allahi ka mathali Aadam misaalum Seydina Isa juddu sans baay fa buur yàlla la tax moom mu nekk fa buur yàlla mook ni Seydina Adam bi yeme benn képp la waaw ci yéen nit ñi yéemu ngeen ceeg lu nekk waaye buur yàlla moom mbir mi ci lenn kese la lenn benn la moo tax benn la ka dafa kamatali kenn misaalum aadama comme Seydina Adam bi nga xam ne moom alayhi salaam moom amul yaay amul bàyyi buur yàlla da koo bind noonu ah xalaqahu min turaab xanaa booboo war a gindee na yéem te daa tax ngeen yàlla la ci suuf la ko buur yàlla binde summa gannaaw nga qaala ba mu ko defaree ci suuf ba pare mu ne kun nekkal fayakun mooy mbir mi ci nammeelu borom bi kese aju mooy ci kalimatu kun bu nee kun mbir ma day nekk ca saasi kon kay loolu lam ne kun ci maam aadama mu nekk alayhi salaatu salaam noonu la waxe Seydina Isaa kun mu nekk kee mu ne ko kun mu jóge ci turab ci suuf kii mu ne ko kun mu jóge ci yaay te amul baay loolu fa buur yàlla lenn la mooy kun kalimatu kun la buur yàllay wax kun <laughs> fayakun alxaqu min rabbik suñu boroom ne alxaqu min rabbik waaw dëgg mir rabbik ci sa borom lay bàyyeekoo waaw mooy lu bàyyeekoowul euh, lan waxoon labit ala kull ala kullu shay'in maa xala Allahu baatil waaw ala kulli maa xala Allahu baatil ala waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kulla shay'in bépp mbir maa xalallaaha walla maa xalallaaha baatilun <laughs> waaw Labiid ibn Rabi'a waaw eh. <laughs> xam nga moom waxee lool Seydina Usmaan ibn Maz'uun mi ñu doon tudd Rabi'a kii eh, eh, Labiid <laughs> Euh, mooy dafa am relation liñ doon wax sànk ci Seydina Ousmane ibn Labid euh, euh, Ousmane ibn Mad'un parce que xam nga bi ko al-Walid ibn al-Mughira <laughs> daal di yiir ba mu jógee Éthiopie hein mooy Labid moo ñëwoon Makka di leen waxal ay vers di leen comme les grands poètes ñépp wër ko Ousmane ibn Mad'un ne jóge Éthiopie ñëw Walwaliid ibnul Mughira moo ko yiir Labid ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu shay'in bépp mbir maa xalallaaha lu dul buur yàlla rek baatilu lu génn buur yàlla lu dul buur yàlla rek baatilu neen la ah <laughs> Seydina Usmaan ibn Maz'un ne sadaqta ne ko wax nga dëgg de yow Labid fa qaala Labid continue li continue vers vers mujj na tuub radiyallahu anhu wa kullu na'imin la mahalata zaayilu te bépp moom noo man di def du jaas day jeex sayyidna Uthman ibn Maz'un nag ne ko kadabta na'imul jannati la yazul waaw waaw am benn waay daal di jóg rek ubbi lexub bëtub sayyidna Uthman ibn Maz'un bi kay mu verte ca saase <laughs> waaw parce que Labid da ne ah, daal ni ngeen bàyyee man ku toll ni man renommée internationale un poète comme moi ma taxaw di wax yéen ñëpp ngeen nekk fi kilifa Quraysh yi kii naan ma waxoo dëgg am ku jóge fee rek ubbi bëtëb Seydina Usmaan ibn Maz'un voilà <laughs> waaw alxaqu min rabbik <laughs> waaw ala kulli shay'in ala kulli shay'in ma xala Allah baatilu wa kullu na'imin la maxaalata zaayinu kon alxaqu dëgg min rabbika ci sa boroom lay tukkee waaw boo bëggee gis dëgg xam dëgg dellul ci alquran ak sunna waaw mi nga xam ne waxyu sunna waxyu boroom bi subhaanahu wa ta'aala kon min rabbika falaa takum bul bokk mukk minal mumtarina ci ñuy déngi déngee nekk di polémiquer ka discuter ci dëgg ji ci wax jii ma la wax ak tamit ci wàllu seynaa Isa Seydina aadam Seydina Isa wala di polémiquer di colloque fii di daje fii way est-ce que ça way les statistiques montrent que way une femme sur un xawma lan échantillon sang nombre temps ci kii dina am man naa jur sang mu am kii ak yooyu bëgg koo teg foofu dañ naan la waxu ngeen dëgg bu dee lool duñ dañ naan leen mbir mi lenn la suñu borom wax nañu ko nee na ka masali aadama comme sayna aadama alayhi salaam kese la waaw xalaqahu moo ko bind min turabin thumma qaala lahu kun fayakun kun nekkal mu nekk kon discussion yu stérile yi gaa yi discuter moo xam ñu mën a tuddee loolu leen ba ko alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay tukkee te wax na la falaa takun kon nag bul yow jullit bi minal mumtarina ci ñuy dengi dengee ko discuter ko polémique ci mbir yooyu la fa man xaajaka mu ne yonent mi alayhi salaam képp nag koo xam ne daa ñëwati di la di la jéema weddeeka di la diiŋataka ah, fii ci dëgg gii mën a indi muy ak di remettre en cause di wax naan bon yow bon est yàllaa la yónni sax wala ay bon yow mii sa yónni gi loolu est-ce que c'est authentique est-ce que pour les arabes est-ce wala bokk est sax yow mii sax est-ce que yónnaa la yónni yàllaa la yónni mu ne képp ku ñëw di dàggeeg yow. ci alquran ji muy dëgg ji mën indi min ba'di ma jaa'aka min a ilmi ginnaaw li la dikkal ci xam-xam muy xam-xam bi tukkee ci xam-xamu ladu nii jóge ca borom ba mu jox la ko ku fi ñëwati nag di ci dàgge. faqul ne ko taalaw dikk leen aywa nad'u abnaana ñu woo suñu doom yi aywa ñëw leen wa abnaakum yéen ñi may dàgge naan du dëgg comme al-Aqib ak Sayyid yéen ñaar ñi woo leen yéen seeni doom wanisaa ana ak suñuy jigéen suñuy soxna ak walla suñuy doom yu jigéen wanisaa akum ak seeni soxna wala seeni doom yu jigéen wa anfusana ak suñu bopp man miy wax ak yéen ngeen ñëw wa anfusakum ak yéen summa nabtahil waaw bu ko defee nag mooy ñu wax lan mu nabtahil gi mooy lii waaw mooy dañu naan fa najal laanatallahi alal kaani bi yal na sànjum yàlla rëbbum yàlla nekk ci ñaari parti ki nga xam ne moo ci wax lu wuteeg dëgg waaw yonent bi aleyhi salaam ba mu waxee gaa yi naan ko ay woon nañ moo laa ana aca aca na ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa woo sayyidatu Faatima la indi téye ci loxo indi waale alxasan wal xuseyn ñoom ñii leen di woon ne gaa yi hee yéen mu ne leen haulaa bunayya ñii ñooy samay doom allahu akbar ah <laughs> ne leen nag yéen ñëw leen ñëw leen léegi ñu wax li suñu borom bi wax li borom bi subhaanahu wa wax ñu def loolu xool kan moo nekk ci dëgg waaw fa naj'al la'natallahi 'ala al-kaadibin ñu def lool gaa yi xam ne hihi fa fa xalaa ahaduhuma bil axar ñu ñu ñu ñu aparté péncoo ñoom ñaar petoo fee ñoom ñaar kenn ki ne ki ci des hee laa talaan hu de laa tulaa en hu de laa tulaa en hu fa in kaana nabiyyan falaa baqiya gaa yi ne hee ñu gisee ah les choses deviennent nag de plus en plus sérieuses kenn ki gis keneen ki ne ah eh laatu laa kii bu fi def ak mulaa anaat rëbbanteeg moom de ndax gis nga bu dee yonent ya wallahi ñun moom mooy fi la ñuy jeexe falaa baqiya waxuma la ñun mais suñu descendance léppay ràpp ci kaw suuf dañuy jeex dootuñu amati. fa xaalaa après biñ gisantee nag ba xam ne eh ñun nag on déconne ah. ñu ne laa xaajata lana fi lislaam wala fi muraanatika fa hal min thalitha <laughs> ñu ne nent bi alei salaam soxlawuñ sa lislaam gi nga ñuy woowe soxlawuñ tamit di rëbbonteeg yow éé non non on retire waaye fa hal min thalitha est-ce que am nga troisième proposition boo ñuy defal fa qaala naam yonent bi alei salaatu salaam ne waaw <laughs> al jizya fa aqarra biha wa rajaa waaw mu ne leen waaw am na beneen de mooy ngeen nangul ñu nekk sous notre domination ñun jullit ñi ngeen di joxe impôt boo xam ne ci lañuy assurer yéen seen sécurité al jizya waaw jullit ñee joxe zakat yéefar yi jizya nekk ci sous l'autorité des musulmans mais l'empire musulman bi bu boobaa jiit yi jullit yi day am li nga xam ne mooy assurer seen sécurité de bien ak seen ñoom seeni kaaraange seen alal ak seen bopp yeneen ma lay saar saam ne waaw booboo fi des ngeen joxe loolu ñoom ñu nangu loolu le yeneen ma lay saar saam defal loolu le après ñu daal di dellu mooy liñ soxla fii mooy keroog kii bii nii ñoom ñii la woowoon bokk na ci Seydina al-Husayn mooy Fatima Sayyidatu Fatima ak Seydina al ak Seydina al la woowoon téye ci seen loxo ah ne leen ne ne leen haa'ulaa'i bunayya ñii ñooy samay doom wallahi ñii ñooy doomu yonent bi salaam kon tey dañuy yem nii ci seydina euh, euh, euh, seydina alxuseyn radiyallahu taala anhu wa